والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر النفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب على الذي يصل النار الكبرى إن لا يموت فيها ولا يحيى fadaf nga xaman tazakkee wa zakara sma rabbihi fa sallee bal tuusiroon alxayaata dunia wala axiratu xayrun wa abqee inna hada la fi suxufi luulee suxufi ibrahima wa muusa allahu akbar allah الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي تقدس في غيب الهاموت المتجلي بأسمائه وصفاته في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر كبيرا كلما تعاقب الليالي والأيام وأعقب الفطر الصيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة لنا رحمة لكافة الأنعام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموكلا للإسلام من فرض في نار رمضان الصيام وصلى في لياليه التراويح والقيام وعلى آله الكرام وصحبه الفحام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم ومعادنا ومعادكم أن يومنا هذا يوم شأنه رمضان عظيم حيث خطب به شهر كريم وافتتح به شهر حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة والسرور وعظم فيه للعامل الأجور وهو يوم التصبيح wa taxmid wa tahlil wa takbir foofu yow tasbih foofu yow subhanallah wa tahmidin alhamdulillah wa tahlilin la ilaha illallah wa takbirin allahu akbar فبادروا إلى فعل معموراته وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا وليسعى عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن نفسه ومن تلزمه مؤنته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قلب أو شعير أو سلك أو أرز أو دخن أو ذرة تنقيب نفس وانشراء قلب فذلك هو الأدب ويندب التكبير من الخروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام أو أول الصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر وقدر الساعة أربعة أمداد لمده عليه الصلاة والسلام ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويوقع الفقير ولا تسقط بمضي زمنها في حق الموسر وتسقط فاك المعصر ويسن إظهار الزينة بالطيب والثياب ولو لمن لم يخرج ولا يترك زهدا أو تقشها مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى نقده متفق عليه وركوب غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل الثمرات ويأكلون وترا وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بناء فيه وإن كان بنيان فإن صلى خارجا في البراء فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم قال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع بالعينين إلى الأرض فابرزوا من المنافذ تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى العواتق الأبكار والحيض وذوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج صدقته في مثل هذا اليوم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراء شاة محرقة وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس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 bëri gannaaw sant yàlla ak yëpp julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> yéen nit ñi gis la boo xam ne bu màgg la ko suñu borom yàlla yàlla xéewal suñu ngit te xéewal seen ngit xéewal suñu tey xéewal seen tey xéewal suñu ëllëg ak seen ëllëg bés bii bés bu màgg la ko seen borom lu tax bés bi nga xam ne moom la matalee weeru koor bi gën a màgg ci weer te moom la tàmbalee weeri xaj gannaaw xaj gannaaw xoor xaje ci tegu tey la koor xam jàng yi ñoo digaloon ci bésab tey bi moo tax muy bés bu màgg moo tax yàlla defal leen ko muy bésab xeet yéen ñëpp war ngeen cee feetu bésab taarlu bésab mbëg yàlla dana ci yokk yoon lépp lu fi nit lu nit jaamu yàlla ci bësa tey bi yàlla daf koy surande ba muy juróom-ñaar fukki ci beneen bés bés la boo xam ne beneen ci bëri subhanallah wax leen subhanallah bésab alhamdulillah bésab laa ilaha illallah bésab allahu akbar gaaw leen jëf ci li jëf li leen yàlla digal lépp loo dégale yàlla digle na ko soo ko toppee fa saasa yàlla dana la di bind ci ñi nga xam ne ñoo ko doon jëfee ni mu dem koor ci bésab tey bi lu waar la saala war a jullit ba nekk saa mooy ñeneenti pot ku am potab muut boobu boobu su fekkee lu peese la ñaari kilo ak liibar mooy mooy mu dem kenn nit muy góor muy jigéen muy góor muy jaam muy mag muy ndaw ku nekk war naa génnee ñaari kilo ak liibar gis ñu waaye nit ku nekk mooy gëneel boppam mooy gëneel it képp ku mu war a dundal te xam ne ak gën a ñaare tax wala ak njabar nit ki doom joo jur wala wajur nga di leen dundal booy jaaroon bi nattal mu dem koor sa jabar itam yaa ko war a nattal mu dem koor ak jaam boo amee jaam boo moom yaa ko war a nattal mu dem koor dina daw na sax ne ku ci sa loxo wala jaam bu sa jabar moom ak mu dem koor nag ci li doon dundee ci dëkk bi ci lañ koy génnee muy muy xam mooy fëriñ wala caayoo wala surtu mooy ors wala ceeb wala dugub yooyu fi gën a siiw wala dugub bi ceeb yooyu ci la ñu nekk mu ren koor na nga ko génne nag ànd xol bu tee loolu na la neex bul ko jàpp ne loo perte la loolu mooy teg teg yi ma nga xam ne moo ci war bu gën a bés ni tey su génne ci néegam bi dem ci jullookaay ba muy wax allahu akbar allahu akbar suñu àttee ci jullookaay bi dafay bëgg di ko wax ba bëri limaan di ñëw su nga xam ne mooy limaan yi xeet mooy mujj ñëw baat bi nag soo ñibbi bëgg na nga delloo weneen yoon ndax yaari xamut mooy ñaari kilo ak liibar waxtu wuñ koy génn nag mooy bu fajar xaree fay boo jullee suba tey ba noppi rek ba nga jant bay fenk nga génne ko ci waxtu woowu moo gën nga jox ko itam miskin oo ca saafara du wéy rek du rot su fekkee ne génne la ko bay jamono wéy booy danga ko fay su fekkee mën la ko am koo xam ne mën la ko am te mën na tax nag bu bés bu wéy kooku wàcc na la bés ni tey su naan lañ taarlu ak gëttu xam sa yére yu rafet di leen ko julli jiwut la sax war na koo def taar taama bi bés boo ko moom julli bi moomu ko kenn du ko bàyyi leen ngir bëgg àddina lu ñuy bëgg bëgg àddina daal bés it war na sañ sa bés boo ko bàyyi itam ngir neexal sa dund dox jëm ci jullookaay xaala la luy sopp la ndax torox lu yàlla la waaye jëm ci itam terewuñ ko ndax taarlu la te bés ni tey lépp luy taarlu santaan nañ ko yonente sallallahu alayhi wa sallam daawut génn ci bés kori lu may mu lekk ay tàndarma ci subañ teel pour wane leen tey xóoruma bi lee dañ ko war a bay mooy lu ñëw ko janoog asamaan tabax bañ ca tegu su fekkee nga mën a tabax sax ci bitti lañ war a ci bitti lañ war a jullee ndax yeneen dafa doon wax ne yàlla dana leen yurlu ci bésab korite ak bésab tabaski génn leen néeg yi génn leen tabax yi yërmande yàlla wàcc ci yéen yàlla amut barab kaw ak suufam ci moom loolu yërmande ji mu joxe rek la waaye jàng na ko ñu nga xam nag ne dañuy génn kay nekk ci bitti nekkuñ ci dara tabax ngir màggal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne weeru koor mi ngi xaj la diggante asamaan ak suuf duñ ko yëkkati lu may juróom koor yonent na ne yàlla dana yóoru nit ñi ci bésab korite ak bésab tabaski ñoo tax gën yéen kër yi dañu yërmaande jooju nga xam ne mooy lëkkoo yërmaande yàlla bi yurru yàlla jigéen ñi sant nañ leen ñu génn bési tey yonent sallallahu alayhi wa sallam bési tey xadaa jigéen ñëpp nañ génn jànq ji ak jigéen ji amoon bërëb ba du julli sax waa nañ jéem dem ca jullekaay waalo ba borom dëkkat ak ko amul dëkkat ñëpp sant nañ leen ñu dem ca jullekaay ba ndax ñi nga xam ne moom la ñu am ci seen wàll waaye dañuy borom góor ña bëgg nañ gis ñu koy sadaxe ñu leen si daana wax jigéen bu kenn xeeb ab xeer xeer ab gàtt bu ñu lakk sax boo ko amee sadaxe ko ne ne na ngeen wut lot lu dox seen diggante safara di leen benn tàndarma di leen benn baat bu neex boo wax sama kam jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ku nekk ci keroog sa xam lay nekk ñu pëncam yàlla ba ba ñu àttee diggante mbindeef yi gis ngeen jant bi fi mu nekk nii mu ngi ci asamaan a ñenenteer je suñ diggante moom doxam ñaari junni at la te bu bu fenkee dañ koy solal juróomi téeméeri mbubbi koŋ ak ay marataan yi tànk galaas rek du ko sotti mooy seen liggéey ba ma jënti son ngir bañ tàngaay yi lor nit ñi te gis ngeen ni ñuy lawee bu keroogee pëncam yàlla nag dañ koy indi moom gën a jege bopp yi fukki xasab rek jox ko tàngaayu fukki at foofu la nit ñi seen tàngaay yëpp yi naaw seen yéen yi di xat wér bu nekk boo dégg rek ñu naan xat xat xat yéen a mel ni bu nekk bu sadaxee sadax soosu dana dox diggante nag tàngaayu di diglante dëgg la ngeen di diglante nuyu ragal leen yàlla xam ne da ngeen dajeeg moom bu bés bu ñuy dajeeg yàlla nag jógale ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tudd yéen yàlla tudd bu yàlla wax na ne tudd leen ma ma tudd leen ndax ne sa jaaree sa alamin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 yal nañu yàlla nangul suñu koor. yal nañu yàlla nangul suñu koor. yal nañu yàlla nangul suñu julli. yal nañu yàlla nangul suñu julli yaa rabbi. yàlla dana bëri jaam yu muy goreel ci weeru koor. yàlla dana bëri jaam yu muy goreel ci weeru koor. yal nañu boole ci ñoom goreel ci weeru koor. yal nañu yàlla boole ci ñoom goreel ci weeru koor yaa rabbi. yal nañu yàlla baal suñuy bakkaat. yal nañu yàlla baal suñuy bakkaat. yàlla ñu yàlla jotal suñuy mébét yàlla ñu yàlla jotal mbit ci saayir ak ci baatin yàlla ñu mbit ci saayir ak baatin yaa rabbi boole ci jaamam yam tànn yàlla boole ci jaamam yam tànn ak yam gërëm ak yam gërëm yoy yërmaandeem jiitu ci jiitu ci ñoom mbugalam yàlla ñu yàlla jabar ñu mën a jëmale ci diina yàlla ñu jabar ñu mën a ci diina doom ñu mën a jëmale ci diina ci diina mbokk yi mën a jëmale ci diine mbokk yi mën a jëme ci diine taalibe yi mën a jëmale ci diine taalibe yi mën a jëme ci diine ak dëkkandoo yi jëme ci ak dëkkandoo yi mën a jëme ci diine yàlla ñu yàlla taqaloog mbooloom diine lislaam yàlla ñu yàlla taqaloog mbooloom diine lislaam yaa rabbi dëkkoon comme yàlla dëkkoon comme yàlla yàlla ñu yàlla méngoo yàlla ñu yàlla méngoo yàlla bu yàlla def cëtab safara ci suñ mbooloo yi yàlla bu yàlla def cëtab safara ci suñ mbooloo yi yaa rabbi yàlla ñu yàlla may jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm yal na ñu yàlla may jàmm. yal na ñu yàlla may jàmm àddina ak jàmm àlaaxira. yal na ñu yàlla may jàmm àddina ak jàmm àlaaxira yaa rabbi. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na yàlla def jàmm ci suñu réew. yal na fi yàlla ubbi wërsëg. yal na fi yàlla ubbi wërsëg. yal na fi yàlla ubbi xam-xam. yal na fi yàlla ubbi xam-xam. muy xam-xam bu jëriñ. te muy xam-xam buy jëriñ. yal na yàlla jëmale suñu réew kanam. yal na yàlla jëmale suñu réew kanam. ba ba faw. ba faw. mboolem Afrique. mboolem Afrique. rawatina Sénégal. rawatina Sénégal. yal nañu yàlla taxawu dëgg-dëgg taxawu. yal nañu yàlla taxawu dëgg-dëgg taxawu. yal nañu yàlla méngoo dëgg-dëgg méngoo. yal nañu yàlla méngoo dëgg-dëgg méngoo. yal nañu yàlla may jàmm àddina àllaaxira. yal nañu yàlla may jàmm àddina àllaaxira yaa rabbi. yal nañu yàlla may ngërëmal yàlla. yal nañu yàlla may ngërëmal yàlla. ak ngërëmal yonentam. ak nga demal yoo dem tam. ak nga demal wajut. ak nga demal wajut. ak nga demal sëriñ yi. ak nga demal sëriñ yi. yàlla ñu yàlla fangu. yàlla ñu yàlla fangu. ñu ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ànd ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dëkk ak moom ca gën jee kawe lii. dëkk ak moom ca gën jee kawe lii ne yaa rabbi. inna ala dalika qadiirun wa baraka. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. léegi ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax. bàyyi naa léegi nañ sant yàlla bu baax alhamdulilah. weeru lor wii ñu yàlla terale weeru mag wii ñu yàlla terale muy weeram mu di weeram bésam yëpp di bési yàlla bésam yëpp di yàlla mu sant ñu ne nañ ko woor mu sant ñu ne nañ ko woor mu dimbale ñu bay woor ko yàlla dimbale ñu bay woor ko nañ ko sant ci loolu nañ ko sant ci loolu alhamdulilah weera ngi woo xam ne weera ngi nii woo xam ne ma gaayam fa yàlla ak ma gaayam fa yàlla nit mën ko nattale mukk nit mënu koo nettale mukk nam toll doy na tudde na ko weeram doy na ca kay lim ko tuddee weeram bésam yi mu tuddee ko ay bésam ay bésam it mu tuddee ko ay te bés fa yàlla junne at lay tolloo ci suñu bés yi kon bés yi xoor yëpp bés bu ne mu ngi mel ni dund nañ junne at kon bés yi xoor yëpp bés bu ñu nekk ngi mel ni dund nañ ci junne at di ko jaam yàlla di ko jaamu yàlla it. loolu teewal la boo xam ne yàlla rek ko mën maye. loolu koy sant ci loolu. ñoo ngi koy sant ci loolu. léegi nag. léegi nag. jaam. jaam. li ko war. li ko war. mooy mu ci moo di mu jëm ci boromam. jaam su jëmee ci boromam. jaam bi mu jëmee ci boromam. defalu ko boromam boppam la ko defal. la ko defal. yàlla ko doylu la. moom ko doylu la. walis jëmmam. walis jëmmam. njëriñ lu ko ko ci boppam sax soxlawu ko. yàlla njëriñ lu ko bàyyi ko ci jëmmi boppam ci ko. sakkaan njëriñ ko ci keneen. sakkaan tumaa njëriñ luy bàyyi ko ci keneen. jaam jëmee ci moom. bu jaam bi jaam bi ci boppam rek la jëm. jaam bi ci boppam rek la jëm. jaam bi mooy ki nga xam ne. jaam bi mooy ki nga xam ne. dafa soxla lu nekk. dafa soxla lu nekk. te amul dara nag. te amul dara it. yàlla. yàlla. moo am lu nekk. moo xam lu nekk. te soxlawut dara. te soxlawut moom dara. ki soxla lu nekk amul dara. ki soxla lu nekk te amul dara. su bëggee boppam. su bëggee boppam. day dem ci ki am lu nekk te soxlawut dara. day dem ci ki am lu nekk te soxlawut sa dara. waaye ku dem ci yàlla. waaye ku dem ci yàlla. yàlla la ci yóbbu. yàlla moo la ci yóbbu. ku gëm yàlla la gëmloo. képp ku gëm dëgg dëgg yàlla la gëmloo. ku weddi yàlla la weddi loo. ku weddi yàlla la weddi loo. ku gëm du sa ngóora. kon nag képp ku gëm duwut sa ngóora. maa ngi yàlla la gëm la jot. war ngaa sant yàlla. yàlla nee na su ko neexoon ñëpp gëm. yàlla nee bu ko neexoon ñëpp gëm ko. waaye soobut loolu. waaye soobut loolu nag. ñi ko gëm sax ñoo gën a néew. ñi ko gëm a néew. li yàlla jublu ci loolu. ni yàlla jublu ci loolu nag ay yëf la ci jublu. ay yëf day moom la ci jublu. jullit ñoo gën a néew. jullit ñi ñoo gën a néew. ndax addina lu ci gën a néew rek loolaa gën a foor. ndax addina lépp lu ci gën a néew. loolaa gën a foor. li ñëpp am daal lu mu foor foor dootu nekk dara. lu loola foor dootu doon dara. waaye loo xam ne ñun néew ko am. waaye loo xam ne nag ñun néew ko am. loolu rek mooy li ñuy tiitaroo. loolu rek moo di li ñuy tiitaroo ñaare. benn ci li tax ñu gëm yàlla gën a néew. benn ci li tax ñu gëm yàlla gën a néew mu ngoog. gannaaw ñaareel moom. ñaareel bi. yàlla fay wane ne moom doy na soxlawul dara. yàlla day wane ne moom doy na na. soxlawul dara. su fekkoon moo soxla nit ñi gëm. bu fekkoon ne moom moo soxla nit ñi gëm ko. war na xëy na ñu bari ñu gëm ko. wal mu xiir ñu bari. kon mu xiir ñu bari ñu gëm ko. waaye ñu gën a bari gëmuñ. waaye ñu gën a bari gëmuñ. ñetteel ba. ñetteel bi. soo gisee ñu gëm yàlla gën a néew. soo gisee ñu gëm yàlla gën a néew. noonu yàlla yi gën a bari. noonu yàlla yi gën a bari. ëpp doole. ëpp doole yi. ëpp gànnaay. ëpp ngànnaay. ëpp xam-xam yi àddina. ëpp xam-xam yi àddina. terewul yàlla mën a wattu jullit ñi ci seen diggante mënul luñ leen dara. terewul yàlla ci boppam. ñetti jullit ñi ci seen diggante mënul leen dara. mu teral jullit ñi. mu teral jullit ñi. day ragaluñ leen. ba ragaluñ leen ñoom. mu def leen ñoom ñu am doole te bari. ñu def mu def nag ñoom ñu am doole te bari lool. ñoom ñoo ragal jullit yi. ñoom ñu mujj nag ragal jullit ñi. ñu doxut jullit. ñu doxut jullit. foo leen fekk rek ñu ngi ragal jullit ñi. foo leen fekk ñu ngi ragal jullit ñi rek loola ne ci ñoom. alxuraan wax ne. alquran moo wax ne. dana sànni ci seen xol ay ragal. dana sànni ci seen xol ay ragal. ragal yooyu la yàlla wattoo lislaam. ragal yooyu nag moom la yàlla wattoo diine lislaam. ak jullit ñi. ak jullit ñi. bari noonu yi bari bari. bari noonu yi bari bari. ak li ñu leen di bañ yëpp. ak li ñuy bañ jullit ñi lépp. ñu dal ci seen kaw mukk ndax ñu. ñu dal ci seen kaw mukk ci àddina. ndax ñooñu ko. ndax ñoom ñu ne ko. léegi. léegi. ku gëm yàlla. ku gëm yàlla. na nga sant yàlla. na sant yàlla. yàlla la may nga gëm. yàlla moo la may nga gëm. lu jiitu sa am. lu jiitu sa am. kon nag war nga sant. kon war nga koo sant. te gëm yàlla xéwal yëpp moo ci gën a màgg. te gëm yàlla xéwal yëpp moo ci gën a màgg. ndax xéwal leen jur. ndax xéwal yëpp moo leen jur. gëm yàlla. gëm yàlla. moo ji topp yàlla. moo ji topp yàlla. ku topp de ku gëmut du topp. ku gëmut yàlla du mën a topp yàlla. moo jur xam-xam. moo jur xam-xam. moo jur xam yàlla. moo jur xam yàlla. moo jur wilaaya. moo jur wilaaya. moo jur ak yonent. moo jur ak yonent. yooyu yëpp gëm yàlla rek a maye. yooyu yëpp gëm yàlla rek a koy maye. ku gëmul yàlla doo ko am. ku gëmul yàlla doo ci xam lenn. xewal yaa dina noonu la day. xewal yaa dina noonu la day. xewal yaa laaxira itam. xewal yaa laaxira itam. ku gëm yàlla ku gëm yàlla rek koy dem aljanna. ku gëm yàlla rek koy dem aljanna. ak xéwal yi nekk ci aljanna yëpp. ak xéwal yi nekk ci aljanna yëpp. yëpp gëm yàlla koy maye. yëpp gëm yàlla koy maye. taaru àddina bii nga xam ne moo teew. taaru àddina bii nga xam ne moo teew. yàlla na ne xaraamalu ko. yàlla na ne xaraamalu ko. wërsëgam yu rafet. wërsëgam yu rafet. ak yu neex. ak yu neex. yu mu indi ci àddina. yu mu indi ci àddina. ne ne xaraamalu ko. ne ne ko ne ne it ñu gëm yàlla la ko may. di leen xëppale nañ leen ci sax di leen xëppale nañ leen ci sax dañu xam ne ñoo tax yàlla indi ko dañ xam ne ñoo tax yàlla indi ko fii ci àddina kon yàlla fonk na ko gëm yàlla kon day yàlla fonk na ko gëm yàlla lool gëm yàlla nag gëm yàlla nag bopp ba moo di laa ilaha illallah bopp ba mooy nga wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah ku ko wax te muy dëgg ci sa xol ku ko wax te muy dëgg ci sa xol aljanna war nañu yàlla yow aljanna war nañu yàlla képp ku ko bañ a wax képp ku ko bañ a wax safara war nañu yàlla safara war na yow ñeexal la. ku wax baat bi ba noppi. ku wax baat bi ba noppi nag. li nga njëkk a war mooy julli bët bu set juróomi julli. li nga njëkk a war mooy bët bu set nga julli juróomi julli. soo soo saxalee loolu. boo saxalee loolu. at mu nekk nga war weeru koor. at mu nekk nga war weeru koor. mooy weer wii ñu génnee. moo di weer wii ñu génnee. weeru koor nag. weeru koor nag. yonent bi yàlla dafa wax ne. yàlla dafa wax ne. ku fekkee teru teel weeru. ku fekkee teru teel weeru koor. na nga ko woor. nañ ko. yonent ne xoor leen. yonent sallallahu alayhi wa sallam ne xoor leen. bu ngeen gisee weer wi. bu ngeen gisee weer wi. xori leen bu ngeen ko gisee. xori leen bu ngeen ko gisee. gis ko nag moo di lan. gis ko nag mooy lan. mooy ñaari maandu gis ko. mooy ñaari maandu gis ko. bu ñu waree ne diw ak diw gis nañ ko. bu ñu waree ne diw ak diw gis nañu ko. te ñooñu ñaar wóolu nañ leen. te ñooñu ñaar wóolu nañ leen. kon ñun ñëpp gis nañ ko war war nañ ko. kon ñun ñëpp gis nañ ko. xool dam nañu war. su ko mbooloo gisee. bu ko mbooloo gisee. moo xam ne ñu maandu ak ñu maanduwut. moo xam ne moom ñu maandu la ñu maanduwut. waaye bëri nañ ba mënuñoo daje ci fenn. sooy ne. koy sooy na. ñun ñëpp war nañoo war. ñun ñëpp war nañoo yaar yooyu. mooy saxal weeru koor. barax lu mat ñett fukki bés. barax lu mat ñett fukki bés. wala ñaari ñu ñaanu gis ko. wala ñaar ñu ñaanu gis ko. wala mbooloo gis ko. wala mbooloo gis ko. wala ñaar toxal ko jëlee ci ñaar. wala ñaar toxal ko jëlee ko ci ñaar. wala mbooloo toxal ko jëlee ci mbooloo. wala mbooloo toxal ko jëlee ci mbooloo. gis ak ñaar yi. ñeneexee. li koy saxal nag yonent bi ko firi. li koy saxal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy firi. mooy ñaar ñu maandu gis ko. mooy ñaar ñu maandu gis ko. mbaa ñu taxal ko. wala ñu taxal ko. wala mbooloo gis ko. wala mbooloo gis ko. wala ñu taxal ko. wala ñu taxal ko. loolooy saxal weeru koor mooy saxal weeru koor. loolu mooy saxal weeru koor mooy saxal korite. weer wi nag. weer wi nag. képp ku xoorut rek ca alxames la. képp ku xoorut. ku wóorugoon ci alxames. ku wóorugoon ci alxames ja. xam nga batu benn bés. xam nga batu benn bés war nga koo war nga koo fay. su fekkee nga ko nag. bu fekkee nga ne weeru feeñ war nga koo fay te war nga koo fay. war te diine lislaam. te diine lislaam. ndigal yàlla ak yonent lañ ci teg. ndigal yàlla ak yonent lañ ci teg. du diine ji ñuy soppali. du diine ji ñuy soppali. duñ ci yokk duñ ci wàññi. duñ ci yokk duñ ci wàññi li. te kenn war na topp mbindeef. te kenn war na topp mbindeef. ci li mooy ndigalal borom bi. ci mooy ndigalal borom bi. su yàlla diglee. su yàlla diglee. loolu moo jiitu lépp. loolu moo jiitu lépp. su yonent diglee. su yonent diglee. looloo jiitu lépp. looloo jiitu lépp. sidna Abubakar génn àddina. ba sidna Abubakar génn àddina. fal naa Omar ibn Xattaab sama gannaaw. ne fal naa Omar ibn Xattaab sama gannaaw. ñu jaayante moom. toog moom. mu ne leen da ngeen ma topp. mu ne leen ndax da ngeen ma topp. ñu ne ko waaw. ñu ne ko waaw waaw danañ la topp. feeg yaa ngi topp li yàlla yonent digle. feeg yaa ngi topp. li yàlla ak yonentam digle. mu ne su ma ko mayee nag. mu ne waaw su ma mayee nag li mu digle. ñu ne ko suñu jaas yi ñu doon xeex yéefar yaa ngi nii gis ñu ndox mi. ñu ne ko seen jaas yi ñu doon xeexeeg yi xeexeeg yéefar yi ñu ngi nii gis ñu ndox ci lañ leen jubbantee. boo ko mayee ñu jubbantee. boo ko mayee de ñu jubbantee la ba nga xaw ci. lu tëral la xam ci suuf. sëñ la xamal ba ci sujjóot tëral la ba ci suuf. ne sant naa yàlla ñoo def ci kanam mbooloo moo xam ne su ma mayee ñu jubbantee. ne sant naa yàlla moom ñi ma def ci mbooloo moo xam ne waxtu woo mooy dañ ma wëcc bëri ma jubal ci dama jub. léegi. léegi. diine lislaam. loolu ma wax la laa ilaha illallah muhammad rasulullah. loolu maa wax la laa ilaha illallah muhammad rasulullah. julli julli juróom. julli julli juróom. xool weeru koor. xool weeru koor. génn asaka ci ko am alal. génn asaka ci ko am alal. xaj néegam yàlla ba ci ko ci am kattan. xaj xaj néegam yàlla ba ci ko am kattan. yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam yooyu juróom ku ko matal matal nga ponk lislaam ku lott ku lott nag ci dem makka dem makka ku lott ci dem makka ku lott ci dem makka dem makka warul la yow dem makka warul la ku amul alal jooy génne asaka ku amul alal jooy génne asaka génne asaka warul la yow génne asaka warul la yaari war ko te ñëpp la war te yaari war te ñëpp la war te wàccu kenn ba nga géyantee ba ba ngay dee ba nga géyantee ba fa ngay deexee muy góor muy jigéen muy góor muy jigéen muy ko mag muy ko ndaw muy ko mag muy ko ndaw kooku mooy julli juróom kooku moo di julli juróom ak xaar weeru koor ak xaar weeru koor yooyu war gar la ñoo xam ne ñoom duñ tegee ko mukk yooyu war gar la ñoo xam ne duñ tegee ko mukk julli julli war na képp ku gént war na képp ku gént kenn sañ nga bañ a ñàkk kenn sañ nga ñàkk a julli. kenn sañ nga ñàkk a julli. tey jullit. tey jullit. lu mooy jigéen ju amee mbarab. lu mooy jigéen ju amee mbarab. nga xam ne moom julli tegeeku na ko. kooku mooy tefali mbarabam. julli tegeeku na ko. waaye ku dul kooku. waaye nag ku dul kooku. julli bu sañ a ñàkk a julli. di julli bu sañ a ñàkk a julli. loolu xamu ko fenn. bàyyi leen moom day xam ko fenn moom. julli moom du wàcc jaam mukk. julli moom du wàcc jaam mukk. feeg mi ngi dund. feeg ñu ngi dund. su tukkee. na ko wàññi. mën na ko wàññi. bu doon julli ñeent mu julli ñaar. buy julli ñeent rakka ah, mu def ko ñaar. su xoppee. su xoppee it. mën na koo julli nam mëne. na koo julli te nam mëne taxaw su mën da taxaw mu gappariku. su mën da taxaw mu gappariku. su mën da gappariku mu tëdd. su mën da gappariku it mu tëdd. tëddee wetam lay jooram. kon yooyu tam lay doon. jublu penk su ko mënee. jublu penk yi bu ko mënee. su ko mënee mu tëddee sa càmmoñ jublu penk. su ko mënut mu tëddee sa càmmoñ jublu penk. su ko mënut mu jaaxal. su ko mënut mu jaaxal. waaye booy du tax julli wàcc. waaw yooyu yëpp day taxut julli wàcc la. ba ba muy dem bee. ba ba muy demee bee. mën da jullee lu muy. mën da jullee lu muy. kabar naa. kàbbar naa. jàng naa. jàng naa. rukkoo naa. rukkoo naa. sujjóot naa. sujjóot naa. topp ko noonu ba mu jeex. topp noonu julli di ko def noonu doon mat. fekk yaram yëpp lott na ba wax noonu ci xelam rek noonu la mën a julli. bu fekkee yaramam lépp dafa lott. da wax noonu ci xelam rek la man. loolu war na ko. kon taw gi ñu wàcc ko war na ko. xanaa man julli du wàcc kenn. kon kay xamee ne ci la julli moom du wàcc kenn kon. diggante teqale. teqale diggante jullit ak ku dul jullit. diggante teqale jullit. ak ku dul jullit. mooy julli kuy jullit nga. jullit nga. képp ku du julli rek duñ la julli. képp ku dul jullit. waxuñu ko yonent li mu tuddee ko wax sallallahu alayhi nag. julli nag. yi yàlla waral yëpp. yi yàlla waral yëpp. jibril la wàcc ci suuf. jibril moo wàcc ci suuf. waxal ko yonent bi. waxal ko yonent bi. lu may julli. lu may nag julli. julli moom. julli moom. dañoo yóbbu yonent bi. dañoo yóbbu yonent bi. mu yegg asamaan yi juróom-ñaar. mu yegg asamaan yi juróom-ñaar. nga dem ba ca péyab yàlla ba. dem ba ca péyab yàlla ba. foofa lañ ko war a lee julli. foofa la yàlla war a lee ci moom julli ak waxtaan. loolu tax ba tey julli. loolu tax ba tey julli. ku gën a bëri julli rek. ku gën a bëri julli. gën a yéeg gën a jege sa borom. gën a yéeg gën a jege sa borom. ñu leen dénk julli bu leen ko sàgganee. mi ngi leen di dénk julli bu ko ci kenn sàgganee te julli. te julli. dana tere def lu bon. dana tere def lu bon. yàlla wax na ne. ndax yàlla wax na julli. julli. dana tere def lu ñaaw. dana tere def lu ñaaw. ak luñ sib. ak luñ sib. yàlla wax na ne. yàlla wax na ne. digalal sa njaboot julli. digalal sa njaboot ñuy julli. yow it. saxal ci julli. yéen saxal ci julli. laaj ma la seen wërsëg nag man naa ko gàddu. laaj bi ma la seen nag man yàlla ko gàddu. moo tax kuy jubal julleem bul yërëm njabootam. moo tax képp kuy jubal ak julleem ak njabootam bu leen képp ku sànq julleem itam yërëmal ak njabootam. képp ku sànq julleem it yërëmal njabootam. loolu mooy jaamu yàlla. loolu moo jaamu yàlla. jaam bi nag su jaamoo boromam ba noppi. jaam bi nag bu jaamoo borom bi ba noppi. des na xàq yi ko war diggante moom jaamu yàlla yi. des na xàq yi ko war diggante moom jaamu yàlla yi. mbindeef ñëpp njabootam yàlla lañu. mbindeef ñëpp njabootam yàlla lañu. ku yàlla gën a dëgg mooy ku gën a baax ci njabootam. ku yàlla gën a dëgg mooy ku gën a baax ci njabootam. jullee xoor. jullee xoor. jaamu yàlla la koo xam ne góor mën na ko jigéen mën na ko. jaamu yàlla la koo xam ne góor mën na ko jigéen mën na ko. waaye góor liy ngóoram. waaye góor nag lay ngóoram. ginnaaw jullee xoor. gannaaw bi leen xaar. mu sonn ci loo xam ne dafay jëriñ ñëpp. mu sonn ci loo xam ne daf koy jëriñ ñëpp. loolu mooy liggéeyub góor. loolu moo di liggéeyub góor. na ngeen góorgóorlu. na ngeen góorgóorlu. jaamu seen borom. jaamu seen borom. te di góorgóorlu. tey góorgóorlu. ci lépp luy jëriñ bindee fi. ci lépp luy jëriñ bindee fi. ngeen rafetal seen jikko. ngeen rafetal seen jikko it. ànd ak ñëpp mbindeef. ànd ak ñëpp mbindeef. moo leen mbindeef yëpp. moo leen mbindeef yëpp. njabootu yàlla lañu. njabootu yàlla lañu. doomu adama yi ci gën a foor doomu adama yi ci gën a foor waaye du ñoom rek ñooy ñëbate waaye doom na ñoom rek ñooy jur gi jur gi. ak bàyyi ma yi ak bàyyi ma yi. ak yentante yi ak yentante yi. ak jaale yëpp. ak jaale yëpp. lépp njaboot yàlla. lépp njaboot yàlla lañ. jullit ñi ñoo gën a foor ci nit ñi. jullit ñi ñoo gën a foor ci nit ñi. waaye du ñoom rek ñoo njaboot yàlla. waaye du ñoom rek ñoo njaboot yàlla. ñu dugg jullit yi njaboot yàlla la. ku dugg jullit yi njaboot yàlla la. képp kuy doomu aadama ngay doomu aadama rek. képp kuy doomu aadama nga di doomu aadama. xameel nga ko xorma. xameel nga ko xorma. war nga ko màggal. war nga ko màggal. ni ko boromam màggale. ni ko boromam màggale. fekkee na su fekkee jubut. su fekkee jubut. yow xisaab la wuñ la yàlla mooy xisaab jaam. yow la kenn yàlla mooy xisaab jaam yi. te yàlla bi mu yónnee Moussa. te yàlla bi mu yónnee Moussa. ak Harouna. ak Harouna. ci mu jaww mi. daf ne su ngeen di wax ak moom wax leen wax ju nooy nooy na ngeen. daf leen su ngeen dee na ngeen ko wax wax ji nooy. yaru leen kanamam. na ngeen yaru it ci kanamam. nit mën da bon ba Firawna. nit mën da bon. ba mel ni Firawna. waaye nit man dama git ba mel ni Moussa. waaye nit man dama git ba mel ni Moussa. Moussa nag dañ koo sant na yaru ci kanam Firawna. mu yaru nag mu nekk da ngaa war a yaru ci kanam. ci ne mbindeef ci kanam. mooy ku nga wàcce ko ci wàccuwaay bu ko yàlla wàcce. mooy ku ne. wàccuwaay ko yàlla wàcce nga wàcce ko ci. nit ñi ci cosaan ñoo nit ñi ci cosaan ñoo waaye ci gannaaw gi. waaye ginnaaw gi. yàlla gënalante na cër yi. yàlla gënalante na cër yi. ci coobareem. ci coobareem. loolu yarul ànd ak yàlla rek def nangu leen def. nga yarul nag ànd ak yàlla ci defam. yaa ngi nit kii di nit te fekk yemu leen. yaa ngi doon nit kii di nit fekk yemu leen. ñaari kayit bii kayit ci xaalis la bii di kayit di tabax. ñaari kayit bii di ba xaalis bii di tabax kayit di tabax. kayit rek la waaye yemuñu. kayit rek kayit nga boo xam ne yemuñu. wurus. wurus. ci suuf si rek lañ ko gasee wurus. ci suuf rek lañ ko gasee. moom da xeer yi ci des a bokk. moo xeer yi ci des naa la yem. waaye du seen morom yàlla def loolu. waaye du seen morom yàlla séparé bi moo def li mu ne. nga nangu itam li yàlla def ci mbindeef. nga nangu lépp kon. li yàlla def ci mbindeef yi. ndey Aysata jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndey Aysata jabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te kenn ëpp ko xam-xam ci saaba yi. te kenn ëpp ko xam-xam ci saaba yi. dafa nekkoon ci tukki. dafa nekkoon ci tukki. wàcc ci kër. wàcc ci kër. di lekk yóbbalam. di lekk yóbbalam. yóbbal bi kat du dara mooy tàndarma rek. yóbbal bi kat du dara mooy tàndarma rek. miskin ñëw yelwaan. miskin ñëw yelwaan ko ci. bu fekk benn tàndarma jox ko. bu fekk benn tàndarma jox ko. benn borom dara jaag si. beneen borom dara jaag si. mu ne ko ñëwal ñu bokk. mu ne ko yow jëlee seen ñu bokk ko. ñu ne ah jabar yonent bi jaaxal nga ñu. ñu ne ko ah yow day jabar yonent bi jaaxal nga ñu ci sa jëf ji. miskin mi nga jox ko benn tàndarma. miskin mi moom. boobu tàngoor ba rek la ko jox. kii moom dara jaam ji tax nga bokk ko. kii moom dara jaam ji tax nga ne ko kaay ñu bokk ko. mu ne yonent fa ne. mu ne leen déedéet yonent daf ne. ma. digal nañ ma. ma wàcce nit miskin moomu. miskin moomu. benn tàngoor bi ma ko jox. benn tàngoor bi ma ko ko doon seet ñaata sànq la. bu ko doon seet ñaata sànq lañ la. sànq lañ ci. sànqale yu bare ngi ci. te yàlla nee na toll ni sànqaleen koo ko defal dana la ko dana la ko fay. te yàlla nee na toll ni sànqaleen ku ko fat lebal dana la ko fay. te moom benn tànn kontaan loo na ko. te moom benn tàndara boobu nga ko jox kontaan loo na ko. borom dara ji nag su ma ko joxoon benn tàndara mu mer. borom dara ji jii nag su ma ko joxoon benn tàndara mu daal di mer ngir dara jar. moo tax ma jox ko wàccuwaay. loolu moo tax ma jox ko wàccuwaay bi ndeloog. loolu mbindeef yëpp la. loolu mbindeef yëpp la. dana gisee ko gouvernement. dara gisee bu gën a. dara gisee bu gën a ba ci fonctionnaire bi gën a tuuti. ku nekk place boobu yàlla ko jotee. ku nekk place boobu nekk yàlla ko jotee. teg na ko ci yàlla tegee. na ko ca yàlla tegee. yàlla ñu yàlla yàlla ñu yàlla dimbale yàlla bi. di ndokkeel yàlla yàlla nangu suñu koor ak suñu julli. waaye ñu ngi di ndokkeel yàlla yàlla nangu suñu koor ak suñu julli. yàlla ñu yàlla wattu yàlla ñu yowal tuyaa bi wattu suñu réew wattu suñu réew saxal fi jàmm saxal fi jàmm wattu suñu seefi gouvernement wattu suñu seefi gouvernement dimbale gouvernement dimbale gouvernement bi ci lépp luy jëriñ ci lépp luy jëriñ réew mi luy jëriñ jaamu yàlla yi ak luy jëriñ jaamu yàlla yi te na ngeen taxoog di dégg ndigal te di ko topp te na ngeen taxoog di dégg ndigal te di ko topp. loolu la yonent bi santaane. loolu la yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam. xat mu nekk yàlla ngeen nekk ci jàmm. xat mu nekk yàlla ngeen nekk ci jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. dégg ngeen dégg. ñu am ñu si Thierno Diop ambassadeur bu mu taw suñu adjoint ak Babacar Ndiaye euh, bu mel ni. ma sant Baye sant Diamala sant Diamala. gouvernement bi moo ma waral pour ma ñëw jottali leen ndoxalam jottali jottali nga taxaw bàyyi sa taxawaay taxaw buñ ràññee ci taxawaay bi xam na ne foo toll yaa leen njaboot gi di teg xel njaboot gi ci yàlla foo toll yaa ngi digal baax alors gouvernement bi mu ngi gërëm ci li ngeen lay bàyyi juróom beneen fànn bi gouvernement bi di gërëm moo di ci génge réew mi ci bitim réew boo toll da nga xam ne Afrique am na représentant ci diine Mohamed alors Baye ñu ngi lay gërëm ci gërëm boo am lu ab gouvernement bi ñu ngi wax ne Baye taxaw bi nga taxaw ci liggéey bi muy gouverneur muy préfet muy chef d'arrondissement ko dem na kontaan na ci mu ngi lay gën te di ñaan nga yokk ñaanal réew mi parce que ñaan kat bàyyi kenn xew ko daaw daje nañu fii waxtaan nañu ñaanal nga réew mi ndax nawet bi baax nawet bi naat ah léegi ñu toll ñëpp xam nañ ko ñëpp gën nañu war nga bàyyi te ñaan ne def euh, président Senghor sa xarit mu leen nuyu si lu gën bari ak toujours mu ngi nuyu suñu gën bari maa ngi lay jottali di nuyu euh, Mbaye Diouf gouverneur région bi euh, li ci euh, des rek maa ngi gërëm Mbaye parce que na ma fii boor na ma fii fekk na ma digal na ma maa ngi yokkante Mbaye si njaboot bi a na ne njaboot bi gouvernement bi su jotee le président de la république jotee le Abdou Diouf jotee le ministre de l'intérieur Euh, soxal na ma fi maa ngi jëm Thiès gouverneur Thiès wante euh, baay ngërëm si njaboot bi xam naa ne am naa baay am naa ko tey te dinaa ko am ëllëg lii mooy ku baay toll na ñaanam na ñaanam réew mi rek parce que ñaanam ràññee nañ ko si lu may wax ci turu président Senghor turu Abdou Diouf turu gouvernement bi yëpp maa ngi lay baay di la gërëm te di ñaan réew yi jëm kanam Sénégal jëm kanam Afrique jëm kanam te Sénégal réew moo taxawal yóbbu ndam wasalaam. waaw kenn sa kenn sa àll bi alhamdulilah. naka ma ngi koy gërëm te maa ngi koy yóbbante ngërëm ci gouvernement bi ñu représenté. waaye nee gouvernement bi yow it mi ngi lay gërëm te nga xam xam nañ ko ñun itam bu baax. ñi ngeen ñu jëkkee nee na xam nañu ko bu baax waaye dafa fekk rek ñun ñëpp ñoo bokk waaye dafa fekk bokk yéen li ngeen nekk ñun ngeen ci nekkal. yéen li ngeen nekk ñun ngeen ci nekkal. ñun li ñu nekk yéen lañ ci nekkal. ñii nañ nekk yéen lañ ci nekkal. ñoo bokk réew mi lu baax ñoo ko bokk. ñu bokk ñoo bokk réew mi lépp lu baax ñoo ko bokk. njaboot yi ñoo leen njaboote. njaboot yi ñoo leen njaboote. suñu amee lu leen neex. suñu amee lu leen neex. muy suñu bànneex di suñu noflaay ñun ñëpp. muy suñu bànneex di suñu noflaay ñun ñëpp. ñu amee coono. bu ñu amee coono it. muy coono waaye coono bi yéen yéen a ci raw. muy coono suñu coono waaye kat yéen a ci raw. yéen ñi nga xam ne bëgg a noppal ñëpp. yéen ñi nga xam ne yéen a taxaw bëgg a noppal ñëpp. yal na leen yàlla dimbale. yal na leen yàlla dimbale yàlla bi. jottali président suñu ne yoote ne ko ñu ngi koy ñaan yàlla. mu nga nga jottali ko président suñu ne te ne ko ñoom te ñaanal yàlla. te fuñ toll nii duñ ko fàtte. te fuñ toll nii duñ ko fàtte. ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy gërëm. ni mu màggalee lislaam. ni mu màggalee lislaam. ni mu xormaalee jullit yi. ni mu xormaalee jullit yi. ni mu xormaalee eh, dajee jullit yi. ni mu xormaalee dajee jullit yi. ak seen xeet yi. ak seen xeet yi. loolu yëpp mënoon na ko bañ a def. loolu lépp nag mënoon na ko bañ a def. waaye def na ko. waaye def na ko. ngir bëgg ñu kontaan. ngir bëgg ñu kontaan. kontaan nañ ñu ngi koy gërëm. kontaan nañ ñu ngi koy gërëm. ñu ngi koy ñaanal. ñu ngi koy ñaanal. di ko xamal ne. xamal ne. nit lu ngeen nekk rek ñu nga ci. nit lépp lu ngeen nekk ñu nga ca. xam nañ ne luñ nekk yéen a ngi ci. xam nañ ne ñun luñ nekk yéen a ngi ci. waaye ñuy de lu ngeen nekk ñu. waaye ñuy de lu ngeen nekk ñu ca. loolu ngeen dégg lu mooy loolu rek xam nañ ne lii mooy dëgg. lu ngeen dégg lu mooy loolu. lii mu leen wax day mooy dëgg. salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw dama fekkee di waxee ba pare bàyyi jël na kàddu gi delloo ko ko. julee ba pare eh, waxtaan ak taalibe yi waxtaan ak taalibe yi ba pare préfet bi jël na kàddu gi wax ci turu gouvernement bi ci turu Léopold Sédar Senghor bi mu waxee ba pare bàyyi delloo na ko ngërëm ci turu taalibe yi ak ci turu mbooloo yu jullit nga xam ne daje nañ fi waaye jóg na mbooloo mi bari nañ lool taalibe yi bari nañ fi lool nga xam ne moo doon juróom yoon waxtaan wi ci julleekaay bi seen xarit seen mbokk di ko wax Cheikh Ibrahima Niass فسلب وشوق لا زال مبرر فيا ما أوحينا أن أقيم في طيمات هناك ترى نور النبوة يلمح بمرقد خير العالمين محمد معي صفوة الأحباب ذلك يجرح توجهت من أهلي إليه يسوقني ولا شرف جبريل والقلب يمرح إلى خير هاد خير من وطى أسرى وخير شفيع خير من يصلح يقولون لا تخرج لسقم ومهرام فأعذرك من شمس ظاهرتي أوضاح فقلت أشيفا تقمي الوقوف ببابي عن الطب يغنيني كاما ولا إكره أخلود للراحات والناس كلهم يروح ويغدو لحبيبي ويفلح أترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة ملي بذلك صح شاف السقما بل أحيا بدون تكلم بال القرب والمس الشماء المروح ألا يا رسول الله شجي بنظرات ألا يا رسول الله جئت معلقا عليك شمول المنتمين وأسرع يا رسول الله جئت معلقا عليك شؤون المنتمين وأسراح فآخر مبعوث وأول شافع وأول من يجعل الجنان فتفتح وإني محب شاعر الباب خادم وأرجو التباتا لا أذل وأكلاح إذا طفت حول العرش والحق فوقه وقد خاف كل الرسل كل يسبح ملائكة الرحمن والرسل كلهم يجولون بحثا عن شابيا ورشاحوا إلى أن أقروا بين نوح وآدم وموسى وإبراهيم والحق وضح وعيسى المسيح وهو روح إلهنا وكلمته نجل الماتولين وافطحوا بأن حبيب الله طه محمدا شفيع الورى المقبول ويمنع متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشدو السلام وألوح هناك تذكر يا شفيع مقصرا يسيل غرامي كاشد ويمدح فإنك أوفى الناس عهدا وذمة وأكملهم خلقا وأتقى وأتباح وهبت ولم تخش افتقارا وفاقة فما سماحت نفس بما أنت تسمح ذاك ما كان نكمل قناطنا مرة وهبتا إلى الأعداء والكل يفرح ففي كل حي قد خابت من نعمة إلى كل أقصى الناس جودك يطرح ذهب لي أمالا يا رسول وأسقني من الحوض كأسا لا وراء عوض واكداح ولا بعد تعمير على نهي أحمد وأتباعي الذين قالوا وأصلحوا وستر جميل ثم عفو ورفعة وفوز ورضوان من الخلق أبلى حوار يأتي رب العالمين بداره مزيدا على الحسنى وربك أمنع فدينك دين الحق قد ضل سعي من يحاول يطفى نوري كيما ينجح رموا رموا وحي مولانا وكادوا وزخرأوا سيأتي خزي ولا الدار يبرأ جرنون لي لين والكرادين ظاهر فآمنت بالماح الضلال وأفصح لدى عرفات قد تطهرت صافيا لملقى كريم مامونة تحت رموني لدى رمي الجمار وأخطأوا أنا ضد إبليس ولم أكن أبرحوا واتلوا لنا أعموا جميعهم برحمتي كما يفوز ويفلح نوب برسل كلنا وسلامة كعادة خير الناس والأرض وأصلاحوا وودعته لا أستطيع وداعه جرى الدم مني والفؤاد مسرح وأن الذي رد الكلمة لأمه سيرجعني للمنحمنا وأفرح وعودا لبدن قد علوت بلاده ونار اشتياقي للمدينة تلمح سلام على كنز المرايا الذي غدا به كل الدارين سيدون ويرباح عليك صلاة الله ثم سلامه ثوب ولا شكوى وطال مسرع عليك صلاة الله ثم سلامه مدى الدار طال شميليا مرباح عليك صلاة الله ثم سلامه من أبائنا الشم الذين قال ضح عليك صلاة الله ثم سلامه ونغرف من بحر الرسول ونزح عليك صلاة الله ثم سلامه إليك وبي بحر لا لك نسبح عليك صلاة عليهما على الكرام وصحبه بقيته خير من الوزن يرجح عليك صلاة الله مثله مدى كوننا بالمصطفى قرمي الامرأ ترى هلال أو جمال فأبيت متى لاح وجه الهاشمي وأصمت ترى هلال أو جمال فأبيت متلاحى وشلاشمي واطمت فبدا ذا أهلا ثم سهلا ومرحبا بوجه لي عاش البرايا وقويت تبدا فاهلا سهلا ومرحبا بوجه لي عاش البرايا وأقويت حيا كبدر تمي والشمس فاسجدوا لخالقه مر الجديدين واقلد فعمري ما شات شبه جمالي فللمدح والتنزيل عمري موقات لقد لاح هذا الوجه والكون كله ظلام وقحط كل ذا الكون مسلك لا قد لاها هذا الوجه والكون كله ألام وقحط كل ذا الكون مسنيت فعم الهدى والخير والفيض والجدى وقد شاع ذكر الله والكفر يبهت هنيئا لنا أتباع أحمد قد أتى لنا خير داع للأساطير مسكيت عليه صلاة الله ثم سلامه فجيش همومي بالحبيب مشتت عليه صلاة الله ثم سلامه وأدعو لدين الهاشمي وأثبت عليه صلاة الله ثم سلامه فلست أرى ضد ما الدهر يشمت عليه صلاة الله ثم سلامه ورى الدهر عبدا خاشيا لك يخفة عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي قد كان للخير يثبت عليه صلاة الله ثم سلامه وغرس أبي وصحبي دارا يموت عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب الطيار الكبرى أبهت ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله ومنفله ودينه وليس سواه وليس سواه إنما القول قوله بنى قبة الإسلام بالوحي داعيا إليه جميع الناس